fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal arba'iin baabu tahriimil uquuqi wa qati'ati rahim kon inshaa allahu taala eh, ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn buntu numéro quarante di garab numéro quarante ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin te xadis bi ñu mujj woon gis mu doon xadis numéro trois cent trente-cinq ne woon xadisu sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma bi mu ne yonent bi alayhi salatu wassalaam nee na alxaalatu bi manzilati al umm am na nag yeneen yum ci waxoon wa fil baabi ahadithun kathira balim ci mujj woon wax ne ko hadisu saydna amru ibn abasa radiyallahu anhu bu gudd bi nga xam ne nee dina ko indi ci baabu raja li nga xam ne mooy buntub yaakaar insha allahu taala nee na dina ko indi foofale kon tay nag insha allah ñu war a dugg ci bunt bu bees beneen phase bu bees ñu koy tàmbali tey yawmul xamiis yawmul xamiis di ko tàmbali yawmul xamiis le vingt-sept rabiul awwal muy ñaar fukk ak ñaar ci weeru gàmmu euh, l'an mille quatre cent quarante-cinq muy bésu jeudi mu dëppoo ak le 12 octobre 2023 tey nag insha allahu taala ah, ñu war a ubbi nag bunt bi nga xam ne mooy 41 walla garab gii di numéro 41 mu ne woon baabu tahrim al uquuq baabu buntu tahrim xaraamal al uquuq mooy ñaawe jëme ci say baaraam ndax al mi min àq mooy dog ak dog la waaw mooy ak dog mooy ak dog ci ak dog la jóge mooy lépp loo xamante ne nii nit ki ñaawe la walla lor bu mu jëme ci ay waajuram baayam walla yaayam loolu mooy al uquuq loole mooy al uquuq kon eh, al imaam noonu la tudde bunt bi nga xamante ne nii mooy ak dog kon nag moo xam nag ci wax la wala jëf la walla lépp loo xam ne walla ci sa xaal loo xamante ne nii lor la goo leen di teg mu ne nag buntu xaraamal lislaam l'islam xaraamal tahrimul uquq xaraamal li nga xam ne mooy ñaawi jëme ci say waajur wa qati'ati rahim waaye it xaraam gu xaraam gu mu xaraam di dog li nga xam ne mooy mbokkooy xam nga buntu biñ génne birrul walidayni wasilati rahim rafetal baaxi jëme ci say ñaari waajur ak di jokk bokk contraire bi nag moom mooy buntu bii mooy la la la wuteeg lële rafetal jëme ci say waajur ak di jokk bokk mooy lan contraire mooy di ñaawe jëme ci sa waajur ak di dog bokk xaraam boo xam ne dafa xaram ci sharia léegi nag al imaamu rahimahullahu taala mu def comme nim ñu waxoon ne day ubbee buntu yi lenn ci alquran ci ayat yoo xam ne karimaat yu yu yu yu tedd la noonee la commencé li nga xam ne mooy lool te moom la def après dooru dugg ci beneen wàll wi nga xam ne moo composé toolu nit ñu sell ñi muy alquran ak sunna bu paree ci alquran dooru dugg ci ahadis yi mu ne qaala allahu fahal asaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqatti'uu arhamakum ulaa'ika allaziina la'anahumu llaahu fa asammahum wa a'maa absaarahum muy suuratul qitaal yi suuratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya 22 ak 23 aaya bii nag gisoon nañu ko eh, ma man ne la ah way <laughs> gisoon nañu ko de ci buntu bii sax ñu génnoon ñu ñu génn fa lañ ko gise woon gisuñu ko woon nag fam tàmbalee di wax ci njàlbéen bi waaye mooy ci xadiis yi xadiis numéro 315 nekkoon xadiisu ñetti téeméer ak fukk ak juróom. nekkoon xadiisu ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne inna allaha ta'ala xalaqa al-xalqa hatta mu ne yonent way saa saam nee na inna allaha ta'ala xalaqa al-xalqa hatta idha faragha minhum qamat ar-rahim fa qalat hadha maqamu al-'a'idi bik hadha maqamu al-'a'idi bika min al-qati' qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'ak qaalat bala qaala fa dhaaliki laki thumma qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam iqra'uu in shi'tum fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqatti'uu arhaamakum ulaa'ika allaziina la'anahumu allah fa asammahum wa a'ma absaarahum foofu lañ ko gis ci bunt bii ñu génn te moo doon ñeenteelu xadiis ci bunt boobee kon nag dañ ci duñ ci daxaw comme rek aay yi ak xadiis yi buñ ci gis buñ ci ñëwaatee noonu lañuy ñuy def kon dañ koy wax nii mu ne kon qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne ni moo kawete yéegul nee na fa hal asaytum waaye mbaadu bu dee ne in tawallaytum dañ leen a joxi postu daal di leen jox ay ay ngeen ngeen ngeen méngoo mbiru jullit ñi am lu ngeen ci méngoo waxoon nañ la monsieur le président wala monsieur xalifa wala monsieur le maire wala li nga xamante ne mooy daal yow ab postu boo xamante ne nii moom lañ la jox loo xam da ko koo war a taxawal askan wi taxawal fa doomi julli jullit ñeeg ñooñu ah léegi nag au lieu ngeen def ko lu ngeen di jokkandekoo ngir am ngërëmu seen borom mi leen terale loolee ngeen xam ne loolu borom bi moo la tànn te dalay nattu am nattu la en plus mais nag dalaa tànn ci biir nit ñi yow ñu fal la wala ñu jox la poste boo xam ne ñu baree ko soxla woon nga nekk monsieur le gouverneur waaw léegi nag yéen bu ñu leen defee lool rek wala ministre de l'intérieur wala yu mel noonu ah wala yaay yaay yaay le directeur général bi nangam ak nangam léegi nag ci saa si an an tusiru fil ard ah léegi rek ngeen tàmbali di yàq ci kaw suuf wa tuqatta'u tey arhamakum seen mbokk yi ah leen ne nag ku mel ci ñii ñi mel nii ulaa'ika gaa yoo yële mu ne ulaa'ika gaa yoo yële alladhiina la'anahumullah mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla rëbb rëbbam gi nan la manifesté woo fa asammahum mu tëx loo ba dootuñ dëggati yiw ku leen waxit loo leen mën a soññ loo leen mën a waar dañ buñ la ma a la bañ a déglu wala ñu la la toppal fee dañ lay déglu mais boo paree yow ni mu dugge noonu la génne fa asammahum borom bi tëxloo leen ba dootuñ dégg ci yow wa a'ma absaarahum mu daal di gumbaloo silmaxaal seen bët yi ba dootuñ nangoo gis dëgg kon loolu taxawoon nañ ci waaw kon ay 22 ak 23 ci suuratu Seydina Muhammad wala suuratul Qitaal alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu teg ci beneen aaya mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne de moo kawite yéegut ba léegi nee na walladina yanquduuna ahda allahi min ba'di mithaaqihi min ba'di mithaaqihi wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusal maa amara allahu bihi an yuusala wa yufsiduuna fil ardi ulaa'ika lahumul la'natu wa lahum suu'ud daar suuratu ra'd waaw aaya vingt-cinq xam nga ci saar bi gisoon nañ ci benn laay ci buntu bee ñu génn waaw mais foofu mooy ndax borom bi dafa tudd xaalu ñay yokk bokk ba pare ginnaaw gi nag mu tudd xaalu ñi nga xam ne ñoo koy dog ñoom lu leen ciy fekk waaw waaw boo fàttale ko ba ñuy gis bunt bi ñu génn numéro quarante bi gisoon nañu fi nga xam ne moom la al imaam ne woon borom bi nee na hein borom bi tabaaraka nee na bim ne walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal waaw mu yemoon ci foofu aaya vingt et un bi ci suuratu Ra'd ñooñ la borom bi njëkk a tudd walladina gaa yi nga xam ne waaw ñu baax ña nga xam ne na dañuy jokk ma amara allahu bihi an yusal li nga xam ne moom la borom bi digal mu jokk ko te loolu borom xam-xam yi dañ ne loolu bi ci gën a rëy mooy mbokkoo wa yaxshawna rabbahum ñuy ragal seen borom nag li nga xam ne moo leen ko digal kon ñu ne ci wa na suu xisaab te bu ñu ko deful loolee borom bi digal leen ñu jokk ko ñoom ñu koy jokk rek tey ragal ëllëg ah ñaawu àtte léegi nag. bi mu paree ci ñooñee ba wax xéewal yi nga xam ne moom la ñuy am ah ajjana yam leen waajalal léegi nag mu ñëw ak buñ duggee ajjana na nga xam ne noonu lañ leen fay teeroo mu ñëw nag ci aaya vingt cinq bi nag di wax contraire ñu mel noonu ndax loolooy njàngalem alquran waaw mooy ñi nga xam ne ñoo sage di topp seen borom nangoo jaamu seen boroom boroom bi day leeral ne ñooñu de dinañ ami xéewal dinaa leen récompenser dinaa leen tëbb ay yiiw tëbb leen ay leer ci kaw suuf te buñ ñëwee fii ma dugal leen daaral qaraar kër gi nga xam ne mooy kërug saxuwaa ji di aljinaan aljana yu kawe yi waaye nag ñi nga xam ne saajuñu ñooy def les les les bêtises ak di won di borom bi tabaaraka wa taala di moy yàlla borom bi nag ne gaa yooyu kanta ñooñu nag ñoom li leen di fekk mooy ak mbugal fii ci àddina ak alaaxira ñoo tax it bi mu tuddee ñële mu tudd ñii mu ne wallazina yanqudun il imaam indi aaya boobu ndax moo am lëkkaale fii nga xam ne mooy bunt li nga xam ne ci lay leerale xaraamu di dog mbokk di ñaawi say waajur ak di dog mbokk borom bi ne wallazina yanquduna ak gaa yi nga xamante ne nii kanta gaa yi nga xam ne nag na ñooy dox ñooy fecc di fecc ahdallah pacte bañ amoon ak seen borom ñu koy fecc waaw ñu fecc ko ni ko fële min ba'di mithaqi ginnaaw bañ amee kóllëre woo ak seen borom ne woon dinañ doxal seen borom lan mooy eh, jaamu ko ca yow mu alastu ba nga xamante ne ci la ne alastu bi rabbikum qaalu bala est-ce seen boroom ñu ne ko ah kay miisaak boo gële gaa yi nga xam ne ñoo ko fecc biñ ñëwee kaw suuf ñu weddi seen boroom di moy yàlla di dëkke li nga xamante ni mooy yu bon yi waaw ginnaaw min ba'di miisaaqi ginnaaw ba ñu kóllërewanteeg seen boroom ne woon dinañ ko jaamu te duñu ko bokkaaleeg dara waaye yemuñu foofu wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusal ñuy dog li nga xam ne moom la borom bi digle ne nañ ko jokku te mooy mbokkoo comme ni nga xam ne loolu la ko al ulama ut tafsir di waxe rahmatullah alayhim waaw ñuy dog te boo seetloo aaya bi ak sa aaya bi mu indi sànq tam nekk ci suuratul qitaal suuratu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy la mu wax foofu ñooy ñii rek waaw woo wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yusal ñuy dog li nga xam ne mooy mbokkoo gi yàlla dégle ne na ngeen ko jokk ñoom ñu koy dog wa yufsiduna fil ard ba pare ñu nekk di yàq ci kaw suuf moom la doon wax wa hal asaytum waaw <laughs> in tawallaytum fil ard an tufsidu ngeen di yàq ci saw ku waaye wa tuqatti'u ngeen di dogaa dog dogaate di ko def lu mu gën a ñaawi arhamakum seen diggante seen mbokkoo yi xoolal dane gaa yi <laughs> ñi nga xam ne dañuy fekki kóllëreek yàlla fattub yàlla ginnaaw ba ñu kóllëranteek moom ba pare ñuy dog li borom bi digle ñu mu jog ñu jokk ko mooy mbokkoo wa yufsiduna fil ard ñu yàq ci kaw suuf yàq ci kaw suuf foofu la tàmbalee mooy ay dérapage dog mbokk yàq ci kaw suuf di corruption di def lu nekk waaw suñu borom nag ne ulaa'ika gaa yooyu la joxoñ ñeen joxoñ bu sori ndax mbon fu ñu sori ci mbon lahum ñel na leen al-la'na waaw mooy ak rëbbum yàlla mu mag sëkk waaw comme la mu wax pële rek ulaa'ika alladhiina eh, la eh, eh, ñi nga xam ne yàllaa leen rëbb wa yal'anuhumul laa'inuun borom bi rëbb na leen te rëbbaatekat yi rëbb nañ leen képp ku baax rëbb na leen waaw kon ulaa'ika lahumul la'na ñoo ñële moo tax dog koto mbokk ay feeram du dox parce que rëbbum yàlla la àndal même bu dee ci biti nii di nga gis ay affaire mel ni luy dox déet xaar ko ba ci kanam nga seet wallahi bu ci génnul borom bi delloo ko seetal ak mujjëm fu muy ci kaw suuf seetal fu muy mujje waaw ayna firawn ana firawn waaw mi nga xam ne moo ne woon ana rabbukumul a'la waaw di yàq ci kaw suuf waaw kaw suuf anamu ana Firawna tey ñu ngi koy exposé ci monde bi wala Égypte waaye ayna Haamaan bras droit wu déggati nga ñu koy tudd fa hal tasma'u lahum rikza dégg nga kenn ñoom di sëqat baleen bi dumawe déedéet ayna Namruud waaw ayna Kisra Shahanshah malikul muluk ana Kisra leen ayna Qaysar ana Qaysar waaw ayna kaccoor yi fi jaar ci kaw suuf yëpp di yàq ci kaw suuf ana ñu tey ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf te kenn amu ci woy wu baax te ku nekk na nga mujjee amul kenn kuy suyete mujjee na nga mujjee ci ak toroxtaange ak beegu ñaaw ak la nga xam ne moo la ci fekk kon nag yàqkat ci kaw suuf ak kuy dog mbokkam ñoo yem ñoom ñoo yem pirmit waaw ñoo yem terminus mooy lan mooy xaar ku ci yàlla repêché nga tuub mu delloo si la mu jugu ñaaw moom par force ko am waaw ndax laanatu moo lay topp te ku mel noonu loo ko man di waar ñi koy ñëw di ko raisonner du leen dégg moom li mu gis mooy li mu mooy mooy mooy mooy li bakkanam bëgg ak tamit ak réyam waaw loolu kese lay gis ku ñëw di ko raisonner sax daan ko ah, awa siñ bi feera bu dalay dalay jàng waaw waaw mooy toppal ne bu dee manulaa wax yooyu dalay déglu ndax dalaa wekk boo paree mu sànni li nga wax ci poubelle bi noonu lay mel moom yàqkat ci kaw suufa doon euh, ku ko ñaan njekk mu bañ amul kenn ku ku muy déglul bu amee benn kii de bu ŋànkee mooy danaan na dagg rek moo taxit day ŋànk baat bala borom bi doglu mu jeex waaw xoolal Abu Jahl yàqkat bu mag bi ci kaw suuf keroog Badar lu mu wax allahumma mu ne day ñaan quoi <laughs> oh mu ne day ñaan yàlla mu ne allahumma aqta'na lirrahim waaw allah ma yanfa'u mada tanfa'u da'wat Abu Jahl shay'a waaw mais ñaanu Abu Jahl lu muy jëriñ muy allahumma eew eh sama borom aqta'una lirrahim ki gën a dàq dog ci ñaari kuréel yi muy ñun waa Quraysh ak waa jullit ñii te Muhammad jiite leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku gën a dàq dog mbokk ci ñun ñaar ci ñaari kuréel yi wa atana bima la na'rif ëndëg gën fee indi loo xam ne kenn xamu ko woon ci ñun fa ahinul ghadia borom bi tay balaa ngoon a jot yal na ko ci ci ci bëccëg gii ñu nekk xare wi yal na ko toroxal yal na nga ko euh, naq ba tax ba bakkanam ci ci ci ban yal na nga ko toroxal hmm. suñu boroom nangu ñaanam nanguwul sax ñaanu Abu Jahl ndax ñaanu Abu Jahl ne ne ne sert mais mooy mu ngi xamul ne moom comme njugub la comme chauve-souris waaw li gaa yi naan day mbéewal day néewal ne day tuur ndox jaaxaan ba pare di di tuur ndox li muy tuur ndox yépp di delluwaat ci boppam Abu Jahl li noonu la def moo tax borom bi keroog la ko alal ne in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walaw kathurat wa anna Allaha ma'a al-mu'minin waaw waaw la mu waxoon Abu Jahl nag wax leen ko yahuudi tay yeeg ña leen di jàppale ci mbon ay Palestine ak yooyu jàppa ñoom ñépp wax leen leen in tastaftihu waaw ñoom ñu ñooy jëm nañ ci ñoom bi ñaan naan yal na leen yàlla jàppale ci kat ci jullit ñii effacé leen ci kaw suuf <laughs> borom bi la mu waxoon Abu Jahlin wax ko ci suuratul Anfaal moom la wax képp koo xam ne taxawaay boobu nga am ci kaw suuf waaw yàq ci kaw suuf di def lu leen neex kenn du leen laal waaw qatlu mri'in fii ghabatin la tughfar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar kama qala shaykhuna rahimahullah wa hafizahu waaw rey benn waay ca ba ab occidental wala koo xam ne citoyen la ñoom ci ñoom ñu bokk ci ñoom Eh, loolu crime la boo xam ne kenn du la ko jéggal ah Nations Unies la condamné ñëppay condamné mel ni yëkkati àddina daa waddal suuf waddal asamaan yëkkati ah, ah, waddal asamaan yëkkati suuf parce que lan ay occidentaux wala ñi mel ni ñoom dañu bokk mbuus ñoom lañ faat waaye waqat lu sha'bin aminin boo ñëwee di faat nag ñoom bu dee ñoom ñooy faat ab peuple boo xam ne boo xam ne dañoo nekk ci jàmm amuñu désarmé amuñ benn arme ñu leen di faagaagal di leen rey loolu moom garaawul mas'alatun fiha nazar wal mas'ala moo xam ne garaawul suñu borom ne Abu Jahl in tastaftihu <laughs> ak képp koo xamante ne ni mu ngi ci tànku Abu Jahl di yàq ci kaw suuf kal yahuudi al xubasa alayhim la'natullah ila yawmi ddin bu ngeen na di ñaan waaw Abu Jahl nee na allahuma bu dee chrétien nga boo xam ne ci tànk Abu Jahl nga ne demal demal sa église bi ñaan yow bu dee juif nga demal sa synagogue bi ñaan même bu dee jullit nga attention ah c'est pas que doon kese de bu dee jullit nga ci boppam dem ci sa jàkka di ñaan wala fa nga toog di ñaan alors que yaa tooñ ba pare tooñ nit ñi di nappaaje seen bakkan yi di leen rey di leen faat ba pare tam di ñaan laan nañ ma wàcceel ay kaamil nañ ma kii waaw borom bi jàppale ba ma gën a réprimander nit ñi borom bi ne la he in tastaftihu faqad ja'akumul fath yéen ñooñu ñëpp da ngeen di ñaan borom bi jàppale leen ba ubbil leen mayee leen ngañaay ci seeni kaw ñu ngeen jàppale seeni noonu lañ ay way bu dee loolu ngeen bëgg ku leen ubbee faqad ja'akumul fath dëgg dëgg ubbi dëgg muy euh, leer bi yàlla gi ñëwoon na te ngeen xeex ak seen bakkan te bàyyi seen orgueil gi te xam ne lii mooy dëgg da ngeen topp dëgg te bàyyi li nga xam ne caaxaan bi ngeen ne loolu dikkanoon dikkal na leen nangu leen ko wa in tantahu bu ngeen arrêté nag seen mbonte gi ngeen nekk fa huwa na ko moo gën ci yéen waaw arrêté seen vision du monde bu diabolique bi ngeen yor bu borné bi ngeen xam ne yéen yéen rek a compter c'est que votre vie qui compte le la vie des autres n'est que poubelle n'est que rien wala iyaazu billah seen façon boobu bu ngeen ko wul respecter tout le monde waaw ne ki gëmul yàlla ki gëm yàlla ak mënoo ne gëmoo yàlla waaye ki gëm yàlla moom nay diyee waaye moo gën ci yéen te dugg ci sama diine ji waaw waaw wa in ta'udu wala sax ngeen bu ngeen duggul ngeen arrêté ngeen fekk waaw ngeen fegal wëy min yàlla yi seen ay mais gëwuma yàlla mais kenn du ko fi gëm doxaluma li sharia wax kenn du ko fi gëm li yàlla wax kenn du ko doxal ci kaw suuf duma ko doxe mais kenn du ma nangu kenn doxe ko même réew yene moom la ñu gëm ku ko fi nar a doxal li naa ñëw bombardé la nga seet borom bi ne ah baax na bu ngeen arrêté de moo gën ci yéen waaye wa in ta'udu bu ngeen delluwaatee ci seen tàccoor gi comme yow Abu Jahl na'ud dinañ delluwaat di leen duma walan tughni ankum fi'atukum shay'an te nag na leer man borom bi maa leen koy wax rabbus samawati wal ard alimul ghaybi wa shahada walam tughni taru leen jariñ ankum ci yéen fi atukum seen mbooloo yi coalisé leen bi borom wax li ahzab amagul waaw ghazwatu badrin la ndax ñu ngi ci suratul la borom bi wax li muy su suratu ghazwatu badr saar bi nga xam ne moo nettali xare badar waaw suñu borom ne seen coalition wa walan tughniya ankum fi'atukum shay'a gis nga seen kuréel yi ak seen mbooloo yi yi dajale ngir fay l'islam du leen jariñ dara waaw waaw kafurat même bu dee ne bari na nekk nii milliers gars yi ne tiitloo oh ils ont mobilisé tant de militaires sa borom ne yow jullit bi bul tiit ah. <laughs> xanaa déggoo gëm nga man mii sa borom di seen borom yow nga nangul ma ñoom ñu bañal ma kan ngay dégg ñoom ñi lay menacer ak seen coup médiatique empire médiatique bi ñu yor di la tiitloo wala man nga war a dégg wan nga war a gëm sa borom gëmal sa borom man sa borom te nga dégg li ma la wala tughniya du leen jariñ ñoom yéeféer ya ankum du leen jariñ ankum yéen yoon ci ñoom fiatukum seen mbooloo yéen yéeféer yi shay'an dara wala kasrat même bu bari nañ mobiliser def leen ay coalition quelques années lañ ci tegoon après Badr Quraysh wa Ghatafan wa yahuudi Xaybara ah ak tribu qabaa'il al-arab al-haaqidiin waaw ñi nga xam ne waa Ghatafan waa Quraysh yahuudu ci ñoom waaye ay tribu yu bari ci yu arab yi nga xam ne bañ l'islam moo leen fédéré woon ci lañ def seen coalition ila Medina lañ jëm limaada li-isti'saali Muhammadin wa hizbihi ngir dijjati Seydina Muhammad ak diineem ji ak mbokkam yi tey leen di accaparer nag saax saaxee leen mu jeex c'est la solution finale mu jeex tey moom jeex na Abu Sufyan Saxr ibn Harb ibn Harb coalition waaw ñu nekk yi ci ay mbooloo mbooloo <laughs> ñëw nag ndar kepp Medina nee nañu waaw fa nga nit ñi en tout cas mën a jaar waaye nuñ mujje nan lañ mujje ah <laughs> nan lañ mujje mais dañoo faq dañoo faq <laughs> dañoo faq keroog waaw borom bee leen yónni junuudan lam tarawhaa li ko waxee ci suuratu ahzaab maa leen yónnee ay armée yoo xamante ne ñoom doonuñ leen woon gis <laughs> waaw ay malaaka la leen yónnee yéen jullit ñi ñu bari ci yéen gisuñ leen leen waaw keroog ñoom laa leen yónnee <laughs> ba pare mu teg ci ne wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin non seulement tiitloo guñ doon tiitloo way ngëm yàlla yonent bi alayhi salaam ak ñooñ te loolu mooy képp ku gëm yàlla tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaam c'est ça résultat borom bi la lay def gars yi dañ lay tiital waaw waaw moo tax naa féqi keroog moo tax l'histoire se répète fii daraa fi beesu yeneen way saa saam lépp lu ay jullit di dund ci mettit jaar na fa waaw keroog naa féqii keroog lu ne lañ wax <laughs> naan wee yéen ah inna an-naasa qad jama'u lakum da fakhshawhum yii te loolu moo doon ca bañ jógee Uhud <laughs> inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum waaw yée eh, nit ñi coalisé nañ de ngir yéen ngir dóom leen ragal leen leen suñu boroom ne lool da leen a yokk imaanan ngëm yàlla ak wóolu seen boroom waaw kanta gaa yi nii gaa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 waaw gaa yi di leen tiital <laughs> borom bi wàcc ci ñoom ak da ak ak dal seen yonentaam ak way ngëm yàlla ya mooy ñëpp leen di jabur yi tey ñu dee nga dégg ñi nga xam ne julli lañ tey nekk ay naafiq wala sax du ñu ay naafiq waaye seen xol yi dañoo dee parce que ils sont affectés par la la la ah la guerre médiatique bi yéeféer yi doxal ñu tiit ñoom naan tey rek lañ leen di faat sooy tey ñu dee ñii de carnage <laughs> suñu waroon ne xam nga lu xew ma wàcce ak dal nag ca ña ma gëm ca sama ndaw baak ñi ko gëm ma wàcce ay soldats yoo xam ne ñoom gisuñu leen woon waaw wa azaba alladhina kafaru borom bi nee na ma mbugal ñi nga xam ne moom ma mbugal ñu weddi yàlla mu ne wa zalika gis nga nii nag lii loolee jazaa'u kaafiriin mooy fay yéeféer yi nga xamante ne ñooy xeex sama diine ilaa yawmi diin lii la dara du ci soppeeku lii moom diggu borom bi la te noonu lay def keroog moo tax mu fàttali leen yaa ayyuhal ladina amanu udkuru ni'matallahi eh, alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira waaw waaw gaa yi dikk leen fu ne id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz wa iz zaghati al-absar wa balaghati al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa iz yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura Allah <laughs> wa iz qaalat taa'ifatun minhum yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farji'uu wa yasta'dinu fariiqun minhum an-nabiyya yaquluuna inna buyuutanaa 'awra wa maa hiya bi'awra in yuriiduuna illaa firaaraa wa law duxilat 'alayhim min aqtaarihaa thumma su'iluu al-fitnata la-atawhaa wa maa talabbasuu bihaa illaa yasiiraa <laughs> ah! <laughs> eh! non barki yàlla alxuraana ah. moo tax boo nee moom yow salafi mooy gis nga rien te perturbe billahi allahi la ilaha hu rien te perturbe sa waay <laughs> lu fi ay nit jéem rek am na seeni maam ak seeni baay ak ci moom jéemoon nañ ko échoué waaw suñu woroom di leen fàttali loolu ne leen fàttali ku leen keroog ahzab bi gaay coalisé dañ leen di duma xéewalu yàlla jooj fàttali leen ko gim leen sotti woon seen kaw keroog bi nga xam ne ci la leen ay soldat jóge fu nekk wër leen ndomb air terre fépp fii gauche droite fépp waa Quraysh ne haha oh Abu Sufyan wa hizba borom bi nee na bañ fa yàggee farsalna alayhim rihan maa leen yónni ngelaw lu ñëw faagaagal seen tànt yi seen yëpp wa junuudan lam tarawha ak ay soldats yoo xam ne ñoom ah yéen gisu ngeen ko woon waaye ñoom it gisuñu ko woon muy ay malaaka yu ñëw faagaagal leen wa kana allahu bima ta'maluna basira mu ne keroog ñàngoon na ci yéena ja'ukum min fawqikum biñ leen dikkalee seen kaw moom laa loolu wax ci kaw fépp wa min asfala minkum seen suuf ndax noon de l'intérieur bi mu ngi woon ci waa Banu Qurayza yahudu Banu Qurayza yi ne woon ci biir Médina dëppoo ak Abu Sufyan ko complot ñoom ngir ñu rey yonent ba ay saab mu jeex tey c'est fini waaw mu ne bu keroog wa iz zaghatil absar keroog ah bët yi jàq nañu bukkeeku nañ tiit wa balagatil qulubul hanajir xol yi daal di daal nañuy àgg ci seen put ya ndaxu péet wa tadunnuuna billahi dunuuna ñi ñi ñi amul ngëm yàlla gu dëgër ak naafiq di njort ci yàlla ay njort yu dul noonu waaw mu ne keroog hunaalika foofee keroog googee foofee ubtiliyal mu'minuun borom bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy natt ay jàmm ndax da ngeen a foog ne borom bi nee damaa bind al mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala damaa bind dund ak dee ngir nattu leen ana kan moo gën a rafet jëf moo tax bu dee yonentam moo ci muccul ana kan moo ciy mucc hunaalika btuliya al-mu'minuun wa kaana rasuulullahi huwa ra'iisuhum yonent bi alayhi moo doon seen bopp keroog la ñu nattu way ngëm yàlla yi wa zulzilu rëngi rëngi nañ leen ne zilzaalan shadiidan ak rëngi rëngi gu rëy rëy rëy waaw ba naafiq yi wax seen waxu naafiq yi ñi nga xam ne seen xol yi ak feebare ji ne maa wa'adana allahu wa rasuluhu illaa ghurura yàlla lim ñu dig ak yeneen tamit li muy war naa tey ñu dee ah eh, bu Sufyaan tey <laughs> waaw nga dégg naa ci ñoom naan laa ya aslo yasriba la muqaama la amu ngeen fii taxawaay ci génn pays daw leen daw leen oh, eh, amu ngeen taxawaay fii farja'u wane leen gannaaw tëral leen seen ndodd yi bàyyi Abu Sufyaan ñëw gor leen faagaandal leen moo gën a yomb bu boobaa sax dina am yërmande jéggal leen boo demee mais bu ngeen di résister da leen di massacrer far jëwoo ñenn ñi ñu ñoom wa yastaziru fariqun minhum an-nabi ñenn ñi ñëw cerante bari sa sam di ko ñàkkay ngànt ngir daw naan ko inna buyutana nekk fii ci front bi wóorut inna buyutana awra suñu gawra c'est vulnérable oh, amul ko ko garder ta affaire bi wóorul ah yonent saa salaam yé suñu borom ne wa maa hiya bi awra waxuñ dëgg dara vulnérable fa xam nga luñ bëgg in yuriduna illa firara liñ bëgg mooy ñalli mooy daw te gis nga bu leen noon yi duggoon ci seen gox yi dugg ci dëkk bi walaw duxilat alayhim min aqtariha thumma su'ilul fitna la atawha ñu laaj leen ne leen devenir ay yéegar génn ci lii ñu dinañ ko nangu d'accord ak ñoom lool wala wama talabbasu biha illa yasira tañ xam ne lool lool sax bu amoon mais bànneexu nga ñuy bànneexu ci loolole ñu ne leen léegi ñoom ils sont repentis bokk nañ léegi dugg nañ ci li nga xam ne mooy droit international correct nañ kii nañ léegi wala boole nañ leen ci communauté internationale mais loolu nga jënde ko la sa diine wa ma talabbasu biha illa yasira ñoom du ñu fa desati lu dul lu néew loo fi bànneexu bànneexu léegi ngeen jóge fi waaw ah. waaw tilka ummatun qad xalat gis nga peuple yi ñu la fiy wax yépp qad xalat ayna nuh sayyidina qad xalat ayna qawmu ibrahim qad xalat waaw wallahi ha umma qad xalat wa ayna eh, misr ayna sayyidina Muusaa wa man waalaahu alayhimu salaatu wa salaam wallaahi ummatun qad xalat wa ayna sayyidina Iisaa wal ansaar wal hawaariyyuun wallaahi qad xalaw ñoom ñëpp dem nañ naka noonu la mooy boo ci dee nga ngir ne da ngaa bëgg a dund tax nga génn ci sa diine ànd ak noonu yi wa maa talabbathuu bihaa illaa yasiiraa waaw <laughs> Ah. waaw walla mu ne non saar bi daadooy doy waar nee nañ dem sinon duñ fi jóge kon fi ñu nekkoon mooy li borom bi wax abu jahlin ak képp ku mel ni abu jahlin di yàqkat ci kaw suuf waaw di yàqkat wallahi ci kaw suuf mu ne de toute façon kooku na ko leer <laughs> in tastaftihu foofu lañ noon <laughs> faqad jaakumul fath wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walaw kathura du leen jëriñ dara seen coalition yi seen armée seen seen char yeeg seen avion de combat yeeg seen lépp seen jaasi yeeg seen xeej yeeg yépp du leen jëriñ ak seen mbooloo yi di milliers de personnes millions de soldats yi mobilisés yi ngeen def ay réservistes yu ne du leen jëriñ dara walaw kasurat même bu dee bari na wa anna allah te yëg leen ne borom bi ñi muy àndal di leen jàppale ma'al mu'minina mooy woy gëm yàlla yi waaw li am solo mooy lim ci teg yaa ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un fekk yéen a ngi respecté lii jeex na li ci def waaw borom bi ne la defal lii ma defal la lii diñ ci dute te bu la jaam ñi yow waxoon fii mu ne bu la président Amérique wala loolu ne woon kaay boo ñëwee ma décorer la doo ci am dëkk que ne yow loolu dina la décorer te waxoon nañ la fi ci yeneeni bërëb moom man na ne dalay décorer jour boobu de xew ñu mu sàmbule actualité bi ñu songu Capitole taal fa la waaw comme li xawoon deux mille vingt kenn talatu la crise moo am kenn du la décorer bés boobu kenn du la décorer fa taluñu la sax relégué lañ la ci calendrier grec yi faaleetuñ la léegi yow borom bi nag mi la bind bind ñëpp alaa ya'lamu man xalaq dig la ne la li am solo ya ayyuhal lazina amanu gis nga yéen ñi gëm yàlla ati'u allah topp leen yàlla alquranam bi fex leen ci tënk wa rasula ak sunnaay ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wala tawallaw anhu bu leen ko dumm yu wan ko gannaaw wa antum tasma'un te li mu wax ci alquran yéen li mu jot looloo yonentam alayhi salatu kon nag mu ngi noonu <laughs> kon nag al mufsid liñ doon wax fii mooy li suñu borom ne gaa yi nga xam ne dañuy dox ma amara allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ñaar ñooñu ñoo yem seen résultat lenn la ulaika nga xam ne mooy laana rëbbum yàlla bu mat sëkk nekk ci seen kaw walahum te dina leen ñeel suu daar ñaaw demeer ga kër gu ñaaw ga da nga xam ni kenn bëggu faa dem muy sawaraaw jahan jahannama ak ay mbokkam waaw kon nag dog mbokk garaaw na gis nga li ci yàlla tëkkoo ak lim ci digge ci aaya bi ñu jóge ak bi ci kaw bu sayyidina ay sayyidina muhammad bale ci saar boo bale sallallahu alayhi al imaam al haafiz an mu teg ci beneen aaya mu ne wa qaala ta'aala wa qadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana immaa yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wa laa tanharhumaa فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا voilà aay bi la mujjee indi te aay bi gisoon nañ ko tamit ci buntu bi ñu génn yaa bay lu dee na zab zabat li ko baax na waaw gisoon nañ ko muy wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana moo doon avant dernier wu aay bi mu indi woon waaw mu ne moo tax dañuy wax noonu rek jàll wa rabbuka mu ne wa qadaa amara wa awjaba wa alzama rabbuk mooy digle na waaw wa aw jaba waral na wa alzama njett na leen ne ngeen def rabbu ko sa borom allah taabudu ko bu leen jaamu sa borom yow Seydina Muhammad nga jottali jaam yi que ne allah taabudu bu leen jaamu ginnaaw yow ba ci njëkkee ne illaa iyaa ku moom dong moom borom boobale waxoon nañ ci wàllu woowu taxawoon nañ ci tawxiid ginnaaw fonk xam borom bi jàng tawxiid ak tamit nan jàppe sa borom lan moo jomb ci moom ak yooyu ay meloom ak yooyu li ci tegu mooy wa bil walidayni ihsana deuxième point mooy ngay rafetal jëme ci say waajur kon kay kooku bunt bi ñu ne xaraam kon borom bi lim digle ku def contraire ba mooy dalu xaraam nga nekk waaw waaw ngay rafetal jëme ci say waajur wa imma mu ne imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma bu dee ne dangaa jote dafa jote 'indaka fa yow fekk yaa ngi dund al-kibara mag kenn ci ahaduhuma kenn ci ñoom sa yaay nga nekk mag nekk majeur sa yaay di dund wala sa baay di dund aw kilahuma wala ñoom ñaar ñépp di dund nga nekk majeur fala taqul lahuma uf même boo nekkagul majeur bu leen wax waay yow wa non waay yow non cim non ay ah, ah, yu mel noonu non waay non ah topp leen nee wala non non non man man non non non yooyu mooy uf waxoon nañ la uf taxawoon nañ nañ la nekkul rek a ko uf déedéet wala tanharhuma te bu leen gëdd de wa qul lahuma qawlan karima te deel wax ak wax ju tedd wax ju ju ju ju ju sell sa tedd waxoon nañ la côté boobu côté que ne baay maam baay la amul sama ba sama maam la damay maam ak moom ngay wax lu la neex di wax waxu reewa de ak wax yoo xam ne wax yu tegginuwul la borom bi da ne nang leen wax ak ñoom waajur yi qawlan wax karima ju tedd waaw waxfid lahuma janaha dulli min ar-rahma ta nga wàcce ngir ñoom sa laafi wàcc mooy wàccu humilité sa laafu humilité min ar-rahma ndax lan ah ndax yërmande koy am ci ñoom wa qul bul yem rek ci jëf waaye deel ñaan di leen ñaanal sa borom naan wa qul naan éy sama boroom yow mi ma màggal yow mi ma bind màggal ma ba ma tollu nii ba yeewu ah ña nga jaarale ci nit ñi ñuy def ma noonee te liñ ma koy def ci ñoom nga ko jaarale ah rabbi ay sama borom irhamhuma yal nañ ma leen yërëmal ñoom ñaar ñii sama ñaari waajuru sama baay sama ndey kamaa kenn ni nga xamante ni rabbayani saghira ni nga xamante ni noonu lañ ma yërëme woon ba nangumaa yar bi ma nekkee gone te si duñ ma waaw am na ñoo xam ne dañuy juddu seen ñu ñu sànni leen ci poubelle yi <laughs> waaw déedéet yow ñu yar la bëgg a kii kon nag liñ la yërëme ba nangu say yu ñaaw say ada say lor yépp ñu ko doon supporter nga tere leen a nelaw tere leen a lekk ba suur boo feebaree kenn dootul lekk ba suur ñépp ci yow kese la ñuy ne loo bëgg ñu nekk waaw kon yow fexeel ba bu leen rusloo te deel ñaan sa borom mu yërëm leen comme ñoom yërmande nga taxoon ñu manal la loolee supporter la loolee te amaana bu doon beneen nit la buñ amalul benn leeg ñoom duñ ko nangul loolee yow nag boroom bi def ak cofeel du tax ñoom ñu man laa yërëm sopp la ba lépp lu ñaaw lu jóge ci ñoom ñu jàpp ne sax lu rafet la mel ni gisuñu ko di la defal di la yar ba ni nga majj kon nag borom bi yal nag ma leen yërëmal yërëmal ñoom ñaar comme ni nga xam ne noonu lañu ma yare saghira bi ma nekkee gone suuratul isra'i aaya vingt-trois vingt-quatre kon nag fii la ñuy yem lii mooy li nga xam ne moom laa imaam daal di ubbee bunt bi hmm? après dina fi indi cinq hadis mu commencé hadis numéro trois cent trente-six